أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون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 wa aqimu salaata wa aatu zakaata warkahu ma'a raaki'iin sadaqallaahu al-aziim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 ñu ngi ba tey ci kitaabu salaat bu al-jaami' as-sahiih wal al-Buxaari alayhi rahmatu wa baari gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabul hilaq wal juluus fil masjid buntu di di wërngal maanaam di di ak di toog di ci biir jàkka ji gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ci ñaari hadith yi nga xamante ne dafa am ku ko laaj nekko ko julli guddi naka la naka la. yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko masna masna fa iza khashita subha fa awtir bi wahidatin tuutiru laka ma qad sallayta maanaam julli guddi gi daal ñaar ñaar la su fekkente ne ragal nga daal suba jot nga daal di witar ci benn rakka boo xamante ne nga jug moom moo lay witaral mboole moo lay tóolal lépp loo xamante ne julli woon nga ko loolu ci benn ci hadis bu njëkk bi daf cee teg daf na wa innahu kaana yaqulu ij'alu akhira salatikum witra maanaam ne daf daan wax naan def leen seen mujjëntalug julli maanaam am na ci riwaaya ne ij'alu akhira salatikum al-layla witra def leen seen mujjëntalug julli ci guddi gi mu nekk benn mu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amara bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci joxe ndigal loolu bokk na kon ci hadith yi nga xamante ne fuqahaa hanafi rahmatullah alayhim dañ koy laye ci war gi nga xamante ne moom la witar war waaye li nga xam ne moom mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahimahumullah te ñoom ñooy jumhuur yi mooy fuqahaa u maliki ak shafi'i ak hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom ci ñoom uh, witar du du julli boo xamante ne bu war la waaye nag bokk na ci li nga xamante ne maanaam waaye waaye koo xamante ne dafa saxoo ci di ko bàyyi loolu saaqitul adaala la maanaam day rotal ak maanu teem maanaam te rawatina bu bokkee ci ñi nga xamante ne dañuy yitte woo xam-xam di ci yëngu ba gisoon nañ xadis bi nga xamante ne moom mooy tamit xadis sayyidina Abu Waaqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne mooy nettali ñett ña nga xam ne ñoom ñoo dëgg ma loon jotaay yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkka ji kenn ki daal di ñëw dugg si ci biir toog ki ci def daal di euh, da da daal di toog maanaam kenn ki dafa gis foo xamante ne porox ndool la mu daat fay toog keneen ki moom gis maanaam daal di ñëw rek toog ca ginnaaw ka ca def nag daal di dummuyu ndax gis na ne daal mbooloo mi bari na te euh, nit ña fees nañ moom jéemuta toog maanaam ak li nga xam ne moom la ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax loolu tam gisoon nañ ko ci seen jotaay bi wees gisoon nañ baabul istilqaa'i fil masjid wa maddir rijl bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci euh, di di di di tëdd ci biir jàkka ji ak di tàllal tànk yi gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Madini radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne muy nettali ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tëdd ci biir jàkka ji teg benn tànk bi ci kaw beneen bi ci def maanaam euh, mu mu mu daal di ci indiwaat beneen wax ji nga xamante ne moom mooy wax ji mu jëm ci teg ne ci jëmmi riwaaya bi ci jëmmi euh, càllale gi mu daal ne kaana Umar wa Usmaan radiyallahu anhuma yaf'alaani dhalik mu ne Seydina Umar ibn al-Khattab ak Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu ta'ala anhuma dañu daan def lool itam maanaam loolu kon muy tegtale ne loola ci biir jàkka ji du loo xamante ne lu aay la wala loo xamante ne lu xaraam la comme ni nga xamante ne noonu la mat a leerale ba euh, loolu la nekk mbir moo xam ne mat naa leeral ci teqantal gi nga xamante ne moom la waxoon ci suñu jotaay bi weesu wa lillahi alhamdu wal minna léegi nag mu ne baabul masjidi yakunu fi tariq min ghayri dararin bin naar baabu maanaam buntu bi mu ne baabu buntu la boo xam ne day wax ci almasjidi jàkk ji nga xam ne yakunu dafay nekk fi tariq ci yoon bi waaye min ghayri dararin ci lu amul ak lor boo xamante ne dana ko lor bin naati ci nit ñi maanaam euh, fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala gis gi nga xamante ne moom la gis ne jàkka yi maanaam ñetti xeet la am maanaam dafa am bi nga xamante ne dañ koo digle maanaam dagan na ci lu ñu joyal am bi nga xamante ne dañ koo tere ci lu ñu joyal tabax jàkka am boo xamante ne nag foofu la wuute gi am te borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am ci genn xeetu bu wuute gi nga xam ne moom lañ ci am moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala ah, daa di koy teg ngir mën a leeral li nga xamante ne moom mooy ah, moom mooy moom mooy mas'ala boobu bu njëkk bi mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala ah, dafa am ñoo xamante ne dañoo jàpp ne buntu maanaam dañoo maanaam dafa am bu njëkk bi moom mooy ne nit ki jël jàkka tabax ko ci moomeelam maanaam mu nekk téere boo xam ne moo ko moom loolu moom dagal na ci lu ñu joyal niki noonu nga daal di jël jàkka tabax ko tabax ko ci loo xamante ne moomoo ko téere boo xam ne moomoo ko lool dañ koy téere ci lu ñu joyal amma li nga xamante ne nag moom mooy nag jël ko teg ko foo xamante ne euh, masalan day daal nekk ci yoon fi nit ñi di jaar muy mbedd mi wala yu mel noonu loolu nag moom moo tax wala boog nga di ko tabax ci biir kër gi ba pare mu nekk loo xam ne lu ñuy tëj la loolu nag fuqaha u hanafiyyi rahmatullah alayhim dañ koy bañ maanaam ñoom dañ jàpp ne jàkka mënoo koo tabax foo ci foo xamante ne moomeel la buy tëju loolu mënoo ko maanaam waaye nag bu fekkente ne masalan comme tey bu fekkente ne nag ubbi nañ buntu bi maanaam mu daal di féete ak mbedd mi boo waatee daal di mujj nekk loo xamante ne dana mën a ne maanaam loolu fuqaha hanafi rahmatullah alayhim noonu lañ ko jàppe loolu moom moo moom al-Bukhari rahimahullahu taala di di leeralaale mbir moomu te rawatina ci buntu bi nga xamante ne moom moo nar a ñëw yi tamit insha allahu taala waaye li nga xamante ne daal am na ci ñenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ah, ñoo xam ne dañuy wax ne ah, am maanaam di tabax foo xamante ne daal fu nit ñi di romb la loolu mënta ne maanaam loolu ah, du mën a nekk moo tax imam al-Bukhari rahimahullah teg ci ne daal di ci teccine ci ne nag maanaam bi ghayri min ghayri dararin bin nas maanaam ci lu amul lor ci nit ñi maanaam tey mënu boo ñëwee ci jàkk jàkk nga tabax ko ci mbedd mi tamit faaw mu nekk loo xamante ne nit ñi duñ ca loru dégg nga loolu moom wax mu ne wa bihi te ci mbir moomu qaala la wax alxasan mooy imam alxasan ibn abil hasan albasri rahimahullah wa ayyub te moom mooy ibn kaysan as-sakhtiyani rahimahullah wa malik te moom mooy ibn anas imaamu daarul hijra rahimahullahu al-jami' maanaam euh, lii ñii nag daf leen a wax ngir li ñu représenté ci seen ay génération kenn ku ci nekk ci génération ba mu ne li mu représenté loolu rek moom moo tax mu wax leen waaye su dul moos lii moom mooy waxu daanaka borom xam-xam yëpp rahmatullah alayhim ci ne loola moom lu dagan la loolu mooy wax jumhurul ulama rahimahumullahu taala maanaam ngir ne leeral gi muy leeralaale ne euh, yow bu di sa xel demee ci ne ndax lii mën naa nekk mu lay leeral ne la ahankay lii mën naa nekk mën ngaa tabax jàkka ci foo xam ne ñi dañ fay jaar maanaam yoonu nit ñi la waaye nag ci condition bu bañ nekk loo xam ne day lor nit ñi maanaam masalan tey bu fekkente ne da ngaa tabax comme fii nii tëli bi mënoo fee tabax jaay masalan mënoo fekk mbedd moo xamante ne dafa ubbeeku nit ñi di fa jaar saa su ne bu ba pare di ko tax nga nga tabax fa jàkka bu ko defee ci anam goo xamante ne nit ñi dootuñu mën a continuer seen yoon loolu du man a ne. Euh, naka noonu bu fekkente ne euh, bërëb la goo xam ne ñëpp ko bokk nga ñëw tabax fa jàkka te bërëb boobu noonu masalan nit ñi dañ fa daan taxawal marché masalan mm. marché moo fa daan am léegi euh, euh, nga nga ñëw tabax fa jàkka ba pare naan néegu yàlla la maanaam moo war a gën nangam nangam nit ñi après léegi fan la ñuy def marché mm. maanaam après ak yeneen ak yeneen mbir yu mel noonu loolu moom du dagan mm. mais lii dagan nag mooy nga def ko foo xamante ne après même bu dee nit ñi dañ fay romb même bu dee ci mbedd mi la comme nii sa buntu kër euh, ci mbedd mi nga xam ne sa buntu kër la féete loolu dana dagan nga def ko maanaam nit ñi ñu ñu bëgg wala ñu bañ après loolu seen affaire la ndax suuf soosu yow yaa ko moom maanaam loolu la ci jublu ndax xam ngeen ni jamono yu njëkk yi kër yi daf ci daan bëri kër yoo xamante ne daanul am ay miir comme nii nii nañ amee suñu miiru kër yi maanaam daan avant kër yu bëri bëri daanu ko am danaan nekk rek ay ay jàlluwaay maanaam nga xamante ne da ngay mën a nekk nii kër goo xamante ne kër day nekk nii kër nekk nii kër nekk nii hmm. nit ñi mën a romb ci diggante kër yi mu nekk ay mbedd lu loolu noonu nag soo ci amee yow jàkka boo def lorool kenn ndax su biir kër nga ko def maanaam loolu tamit maanaam yooyu yu mel noonu dana dagal ni nga xamante ne loolu moom la ñu koy gisee inshaa allahu taala ci hadith sayyidina Abu Bakr radiyallahu taala anhu mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Yahya ibn Bukayr moom mooy Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr muy Abu Zakariya al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala di tamit maanaam koo xam ne dëkkoon na Sham na ko noonu ginnaaw gi mu dëkk Misra comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee woon te noonu lañ ko waxee mi ngi génn àdduna 155e année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna 231e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom mu nekk sëriñu imaam al-Bukhari moo tax solo na ci moom 178 hadith bëri na comme niñ ko gisee maanaam bëri na ay xadis yoo xamante ne rasal nañ ko boobu ba léegi ci moom euh, imam muslim solo na ci moom ñaari xadis waaye dafa am ku dox ci digganteem ak moom comme ni nga xamante ne tamit noonu la imam ibnu maaja solowee ci moom ñetti xadis yoo xamante ne tamit moom sëriñu sëriñam la ci naka noonu imam at-Tirmidhi moom daf koo tudd rek waaye solowul ci moom benn euh, xadis mu ne an euh, mu ne qaala nee na haddathana te moom mooy ah ibn Sa'd euh, al-Fahmi rahimahullahu ta'ala euh, muy ab muy abu Abul Harith euh, al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 93 94 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juróomi at la jiitoo imaamu Maalik donte ñoom ñoo bokk at bi nga xam ne ci lañ génnee àdduna. ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ah, moom Yahya ibn Bukayr li boo xoolee li tax muy bëri lu muy solo ci imam lay moom mooy moo ko daan bindal ci ñoom ñoo jëlloo woon kër ca Misra maanaam comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko leeraloon moom ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Uqayl te moom mooy Uqayl ibn Xaalid ibn Aqiil al-Ayli muy Abu Xaalid al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu ta'ala nekk waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam comme niñ ko waxe woon ne ci kutubu sitta ba mu jeex ci asmaul mufrada yi la bokk moom rek moo tu tuddoon moo ci tuddoon Uqayl maamam moo tudd Aqil dégg nga moom kon euh, moom cent quarante-quatre année ci la génn adduna ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an ibn Shihab te moom mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk imaamul haafiz siqatul amiirul mu'miniin ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta annahu qaala mu ne qaala mu ne axbarani xabaarana ma Urwata ibnu Zubayr mooy ibnu al-Awwaam radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn àdduna vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nekk waa kër euh, euh, euh, Seydina Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma magam di Seydina Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy ki njëkk a gare adduna ci sahaaba yi ginnaaw bi ñu ñëwee Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam Euh, moom sayyidna Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam comme niñ ko xamee woon mu nekk nitu yàlla bu mag nekk ko xam ne ku sell jaamkatu yàlla bu rëy koo xamante ne xolam dafa takku ci ak ci boromam subhaanahu wa ta'ala mu bari lu mu solo sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha gis nga hadith bi gis nañu riwaaya gis nañ càllale gi càllale gi gisoon nañ ko gisaat ko hmm. ah, euh, lu bari ci jëmmi càllale gi ndax euh, mooy càlla ma te ñaareelu hadith ci Sahih bi ci càllale gi lañ ko lañ ko soloowe ah hmm. waaw troisième bi naam voilà ñetteelu xadis bi jazakumullahu xayran waaw kay ci saxe bi maanaam ci càllale gi lañ ko soloowe mooy ne an na maanaam moom mooy ne anna sayyidat Aisha Aisha radiyallahu ta'ala anha zawjin nabi soxna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ñu leeral mu leerale ko noona maanaam mooy ne moom ummul mu'minin radiyallahu anha Habiba bint Habib génn adduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala moom moo ko jullee moom mi ngi Baqi al-Gharqad ah, mi ngi moom moo moom mooy seul jigéen mi nga xam ne moom moo moo bokk ci biir ñi nga xam ne ñoom ñooy ah, muksiruna yi maanaam moom deux mille deux cent dix hadith la solo muttafaqun alayhi imam al-Bukhari wéetoo cinquante-quatre imam Muslim wéetoo soixante-neuf hadith hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat nee na lam aqil maanaam ah, masuma masuma xàmmee maanaam aqala li muy teg mooy takk wala lam aqil masuma takk ah, ah ndax ah, loolu tax al aqlu aqlu ñu koy wax aqlu xel xel li tax ñu naan ko xel aqlu mooy takk li muy yeew maanaam lu fait que day yeewu nit ki ba tax du du du wax lu mu war ta wax wala mu def lu mu war ta def maanaam xam nga dof ak nit ak ku ku ku ku ku ku dofu ñaari mbir ba li leen wutale lenn kese la dof c'est pas parce que du xalaat wala muusut wala yooyu déedéet dof lenn rek rek moo tax léeg-léeg ngay gis dof di wax ay wax nga mais kii dofutul xanaa wala boog léeg day mel ni dofut wala yu mel noonu maanaam mooy ne dof na rek moo ko wutale nit ku normal mooy ne dof fan la war a noppi ak fan la warta noppi ak it kañ la war a def li ak kañ la ko warta def sinon day def yëf yi ñu muus ni di def maanaam day wax tamit yëf yi ñu muus ni di wax mais bu warta wax loola moom du mën a xam ne ndax amul xel bi àqlu mooy li koy yeew pour mën ko ne ko déedéet yamal bii maanaam loolu la amul loolu moom mooy àqlu euh, dégg nga moo tax xel baatu xel yëpp foofu lañ koy dugal mooy àqlu euh, euh, dañ koy maanaam mooy xija ah xija wala ak xijir na fi zalika la qasamun li zi xijir zi xijir mooy borom xel xel xijir xam nga xijir moom mooy loo xam te ne dañ koo tëj mooy ko moo tax néeg ñu ko al xujra mm. maanaam wala appartement maanaam mooy loo xam te ne dafa day day tëju nii ndax xel da lay dalay da lay cadré en fait loola tax ñu tuddee ko ko wala boog ñu koy tuddee ak nuxaa maanaam na na fi zalika la ayatin li ulil nuxaa maanaam nuha mooy mi ngi jóge ci an-nahyu bii tekki tere maanaam ndax xel day am lu lay tere danaan la saa yi lii kat bu ko def wala lii bu ko wax maanaam loolu moo tax xel baat yooyu yëpp foofu lay foofu ci ci ci ci ci ay interdiction ak ay limitation ci la jóge maanaam baat ba baatu xel yëpp nag ci lañ ci lañ jóge maanaam ah moom ko mu ne lam aqil musuma takk y maanaam yeew takk dara aw abawayya ni sama ñaari baay yi maanaam fii comme abawayya sama ñaari baay yi la wax ngir ne euh, loolu moom mooy euh, dañu taklif benn bi ci kaw yi ci des mooy bu dee ñaari sama ñaari baay li muy dekk mooy sama ndey ak sama baay comme ni nga xamante ne noonu la ñuy waxee alqamaraani ñaari yi ci mooy weer wet jant bi wala boog ñu naan albahraani ñaari géej moom mooy géej géej euh, comme ni ñuy waxee almalawaani te ñu jublu ci suba kii bi bëccëg gi ak guddi gi comme ni nga xamante ne noonu la ñuy waxee al umaraani mooy euh, na Aboubacar ak Seydina Omar mooy ñaari Omar yi maanaam ñu jublu ci Seydina Aboubacar ak Seydina Omar maanaam comme noonu rek noonu loolu tamit la ñuy waxee rek al abawaani mooy ñaari baay yi moo tax euh, dégg nga mooy ndey ak baay mu daal ni euh, illaa ludul waxumaa te ñoom ñaar nii maanaam musuma jàpp takk dara lu ludul ne ñoom ñaar ñii yadi naan ñi ngay diine woo ña baaxu ak diina diine te loolu lu jaaru la ndax sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mi ngi gane adduna ginnaaw yabal gi ginnaaw ba ñu yabalee yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la gane àdduna ñeenti at ginnaaw ba ñu yabalee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moos moom kay dafa gane àdduna fekk dëgg la li mu wax ndeyam ak baayam yëpp radiyallahu ta'ala anhuma mu ndax baayam mooy sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ndeyam moom mooy sayyidat Ummu Rumaan radiyallahu anha ñoom dañ leen a fekk ñu nekk ñoo xamante ne ay jullit lañ naka jekk dañoo baaxoo saxoo ci diine ji topp li nga xamante ne moom mooy jubal yàlla ak mbaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne walam yamurrate mësuta romb alay naa ci ñun yow man yow mun bés illaa lu dul yatiinaa danañu dikkee fii ci moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam tarafay nahaari tarafay ñaari fete an nahaar bëccëg gi bukratan muy suba gi waa si yetan ak ngoon gi maanaam mooy ñaari catu bëccëg man naka jekk suñu kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam naka jekk loolooy am maanaam subhaanallah ci ngay gisee ngëneelu Seydina Abubakar radiyallahu anhu ndax moom rek lay moo am yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di ko seeti suba ngoon maanaam te ñeneen ñi ñoom ñoo daan fekk bi sallallahu alayhi wasallam di ko seeti mais moom moom yenente bi moo doon jóg sallallahu alayhi am di dem di ko seeti maanaam te loolu ngëneel gu rëy rëy la goo xamante ne gu mu am la te day dëgg dëgg yenente bi wax la dëgg sallallahu alayhi wa sallam wax ci wax jamu wax ndax wax jamu wax ne Ah, man bu ma moom mooy moom mooy sama xarit bu ma doon jàppee xarit moom rek laa koy jàppe ci biir nit ñi mm-hmm. kon maanaam loolu dëgg dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam doxale na doxalinu xarit doxale na doxalinu koo xamante ni ku am kóllëre la te am wóllëre mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci xame tamit mooy ne nit ñi bu ñu bokkee ay mbir dañuy seetante maanaam bu kenn ku nekk rek toog ci kër daan ne voilà de toute façon xam nga nit ñi voilà ku nekk na toog këram rek moo gën a kii ko déedéet maanaam di seetante bi tamit dafa bokk ci li nga xamante ne mooy njubal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nag doo seeti tamit képp kenn ci saatu ne maanaam loolu tamit daa am ay mbir maanaam munoo seeti ji képp kenn benn la loolu benn la munoo seeti ji képp kenn ngir maanaam day am mbir yu tax mais munoo seeti ji nit ñi tamit saatu ne loolu tamit maanaam ndax léeg-léeg mu am ay ñoo xamante ne boo leen bëree loo leen di seet ci mu am problème am waaye Seydina Aboubacar radiyallahu anhu nii mu mel ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi xamoon na ni sallallahu alayhi wasallam jamais problème am ci diggante ci loolu maanaam mu ko daan seet si ji saasu ne naka noonu am na ñoo xamante ne tamit mu leen a seet yi tout bon après mbir yi tamit day day wëlbatiku day day aju ci orfu tamit maanaam maanaam day wër-wërloo tamit ci loo xamante ne maanaam ci ci ci ci lu convenable maanaam lu ci orfu mooy loo xamante ne dañ naan ah nii kat la di demee maanaam fi mu xam nañ ni masalan euh, euh, masalan euh, caarin loolu man na faa maanaam seeti ji nit ki suba gi ak ngoon waaye masalan Lyon wala Paris loolu mënta ne ndax lool du man a ne Lyon ak Paris parce que déjà nit ñi du ñu mën a libre libre boo xam ne tout les jours di nga leen mën a gisi ji suba gi gisi ji leen ci ngoon gi loolu du mën a nekk lool donc loolu tamit da cee bàyyi xel beneen mbir bi ci def bi nga xam xamante ne moo ci mat a bàyyi xel moom mooy ne nit ñi. Euh, am na ci ñoo xamante ne mënoo leen a seeti ji lu bari mënoo leen sax seeti lu tax ndax boo ko demee ay caaxaan ngeen di nekkee mm-hmm. wala boog ay caaxaan lañ lay nekk lañ lay lañ lay tegal loolu kooku moom doo ko seeti mm-hmm. waaw loolu moom euh, euh, doo ko seeti ji beneen bi ci des tamit moom mooy ne dëkk maanaam nit ki tamit boo dëkkee ak moom maanaam maanaam bu lay seet si tamit nga teeru ko teeru wu rafet bu ko defee mu sawar a ñëwaat. waaye bu la seetsee nga doxale noo xamante ne day yàkkamtee ñibbi vraiment loolu moom du du lu du lu normal dégg loolu tamit waaye mu nekkoon kon nag su ma topp nag badaa mu daal di feeñ maanaam mu Abu Bakr ñeel Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu maanaam mooy li feeñ ci xelam mooy ne fabtanaa mu daal di tabax maanaam masjidan ab jàkka bi naa idaari yi ca euh, boppu dëkk kër këram ga maanaam ca catu kër ga fi nga xamante ne mooy bayaal foofu la tabax jàkka ca la ca bayal ba fa kaana maanaam mooy foo xam ne ba mu ko tabaxee maanaam day daal di tombeek euh, euh, mbedd mi dégg nga loolu <laughs> foofu la tabax mu nekkoon yu salli di julli fii foofa kër ga wa yaqra muy jàng alquran alquran loolu kon day tegtale ne nit ki mën naa tabax ci mbedd mi ngir ne fa ca ca catu kër ga la fi nga xamante ne moo féete mbedd mi hmm. foofu la tabax mooy ci ci bayal ba kom niñ la waxoon ne kër yi noonu la daan mel maanaam daanu nekk kër yoo xamante ne dañ daan comme comme ni résidence yi nit ñi tëjoo noonu doo du foofu demeewutoo noonu voilà léegi moom moo tax euh, mu mën a tabax kër gi bu tabaxee kër gi nag day laal ci mbedd tamit te loolu c'est comme boo xoolee le fait que Sayyidat Aisha radiyallahu anha ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tout le temps da daan ñëw Sayyidna Abu Bakr radiyallahu anhu daan def loolu te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi ko ci loolu loolu mooy wane ne loolu mën naa ne dégg nga mu ne wa mu daan jàng nag Al-Qur'an Al-Qur'an waaw dégg nga xam nga Seydina Abubakar radiyallahu anhu daan naafila guddi tamit moom daal a ah, am na ay période yoo xam te ne daan naafila lu bëri guddi gi mais am période yoo xam te ne daanul naafila lu daanaka lu bëri parce que moo tax moom Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom witaram buy julli gee da ko ci daan teg moo tax bu jullee gee rek day teg witar moom Seydina Abubakar radiyallahu anhu noonu la meloon waaye ah moom wa yaqra'u mu daan jàng nag alquran alquran ndax julli gi dañ ciy jàng alquran ku bëri. waaye euh, fa yaqifu mu daal di taxaw alayhi ci moom nisaa'ul mushrikiina jigéen ñi bokkaalekat yi muy yéeféer yi wa abnaa'uhum ak seen doom yi ya'jabu ya'jabuuna ñuy yéegu minhu ci moom wa yanzuruuna dañuy xool ilayhi jëmee ci moom loolu tamit bokk na ci liy wane ne maanaam nit ki bokk na ci ni muy maanaam benn dafa am war a doxal diinim maanaam di di dundu diinim waaye tamit ci biir dundin wi nit ñi buñ ko gisee war nañoo yi gis ne lii lii day lii day lu baax la lii day lu sell la lii daal dëgg-dëgg xam nañ ni du ay caaxaan xam nga nit ki selon ni muy doxale diineem ak la gam ciy def ak na muy amee rigueur ci mbir mi dañuy xam ne kii noo kii li mu nekk de boo moytuwul du caaxaan moom ni mu ko jaral lii ah kii day voilà mais bu fekkente ne saa yow ni ngay doxalee daanaka ku la day daal di jàpp ne rek yow da xëy na am foo ko jàppee wala passe yu mel noonu loolu moom dëgg dëgg euh, taxut taxut su jóg beneen bi ci des nag moom mooy ne woote jëmi ci yàlla ay façon la am na ci façon yoo xam ne wax la mais am na ci façon yoo xam ne ni ngay jëf yi rek la moo tax jigéen ñi ak xale yi ñoom dañ doon yéemu di ñëw di ko seetaan si dégg nga ñëw di ko seetaan si ni muy jullee éy ndey sa Abubakar a ngay julli radiyallahu anhu loolu nag ah, dégg nga wa kaana te nekkoon na Abubakar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu rajulan góo góor waaye joo xam ne bakkaa an jooykat bu dalaat jooy lu bari laa yamliku daanu man moom daanu moom ay ay ay nay ay bëtam iza qara'a bu daan jàng alquran alquran sayyidina Abubakar radiyallahu anhu alquran bi daf ko doon dugg yéy na kay moom si sayyidina Abubakar radiyallahu anhu mu mel noonu koo xamante ne daf daan jooy lu bari ngir ne alquran bi ni mu ko daan duggee ndax maanaa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ci alquran ak maanaam dafay mel ni géej géej goo xamante ne day seesal xol bi ba pare di tuuru ci bët yi ta'ala anhu moom noonu la alquran meloon ci moom dégg nga lii tamit bokk na ci li wane ne maanaam di jàng alquran maanaam di julli di jooy ci ci biir julli yi loolu yàqul julli te wàññiwu ko mm-hmm. d'ailleurs sax loola xii lu màgg la ci julli naam waaye bu fekkente ne jooy jooylu gi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañu boo leen dee jàng alxuraan na ngeen jooy soo ko mënul na ngeen jooy jooylu waaye nag loolu ci julli du mën a ne maanaam jooy gi mën naa ne soo attanu soo ko mënta téye waaye jooy jooylu gi euh, loolu du mën a nekk comme ni nga xam ne noonu la ko euh, fuqaha yi waxee rawatina fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim maanaam fa afraga dégg nga hmm. waaye nag euh, fa afzaa mu daal di tiital zalika loola asrafa Quraysh maanaam kilifa yi Quraysh yi minal musrikiina ci biir way bokkaale yi muy yéefér yi loolu da leen daan tiital naan hee hee kii bu xale yi moo tax ñoom dañ ko daan tere finalement ni ko non euh, euh, Mut'im moom lañ ko daan wax naan ko waxal euh, waxal yaa ko protéger wax ko ne ko na bàyyi li muy def quoi parce que suñu xale yi ak suñu doom yi ñi ngi dem di ko seetaani ji te léegi tey ñu dem dugg ji ci ay ci diineem ji te ñun lool la ñuy bañ vraiment bu mu ñu provoquer ko maanaam lool tamit day war a ni yéefir en fait yow loo def ci sa diine te loolu il faut ñu comprendre loo def ci sa diine lu mu man manti doon loolu da leen di tiital parce que lu tax parce que jàpp nañ ne léegi tey am ku la gis xam ni lii lu baax la daan lay topp ci loolu maanaam ñoom moo tax ngay gis fi mu toll ni ñu acharné woo léeg lekk ci jigéen ji di muuru xam ngeen ni jigéen ji muuru na dérangé ko normalement deful kenn dara dafa muuru kese maanaam ñoom ni ñu mën a permettre nit ki sol ay daggitam ñu ne noo dafa libre mais noonu doomu lañ waroon mën a comprendre kii jël muuraay teg ko ci bopp bi ñu ne mais dafa def foofu mais le fait que ñu koy naqarlu di ko métti lu fu nekk ñu wax ko fa ak saa fu nekk ñu ji ji acharné wu mooy ne ñoom dañoo jàpp ne gis nga tey bis bu ko gaa yi gisee yàgg ko gis gis gaa ñi non non suñu doom bi dañ leen di toppandoo ji ak suñu jigéen ñi non non ñu ñu bañ nañ bañ. voilà te loolu su amee comme ni ko léeg-léeg même da ngay koy gis ci wolof ñoo xam te ne li ñuy bañ jigéen ñi di muuru yëpp mooy jàpp nañ ni bu ñu muuroo dootuñu mën a baaleeti dootuñu mën a defati yu bëree bëri maanaam euh, euh, yooyu te euh, dootuñu mën a dem sabar dootuñu mën a maanaam yu bëree bëri ci toolu da leen daal di rëcc te lool noonu jigéen ñi lañ ci yaakaar ngir ñu mottali ko maanaam ngir ngir muy mën di xumb te. moo tax loolu moom dañ koy xeex ba keroog ñuy deex parce que loolu bëgguñu mu jeex moo tax ak da nga leen di dégg naan non fi mu toll moom charia buñ ko fi dawalee li ñuy njëkk a def mooy euh, kon danse yi day tëj loolu nag maanaam loolu rek déjà tax nga ba ñemewuñu maanaam charia ñu war koo taxawal ah subhaanallah yooyu nag yooyu yooyu moom maanaam exemple jigéen ji lañ joxe rek waaye lépp lu ki di def ci diineem rek nga xamal ni yéefir bi loolu da koy déranger voilà comme li alquran wax wala yazaluuna yuqatilunakum hatta yaruddukum ah min diinikum idha istata'u xam leen ni duunuwul deñ di leen xeex feek yéen delloowoo leen ci seen diine ji suñ ko manee que cas de figure boobu ci lañuy ñuy bàyyi di leen xeex voilà loolu moom moo tax jullit bi warta wax ne noonu man naa non xam nga dama war a discret parce que gars yi bugguñu déedéet dafay def parce que ñi di def lu bon li ñoom ni ñu ni ñu ni ni mu leen jarale parce que affaire bi communication kese la ah. ñii def lu bon li mu leen jaral ci ñuy def lu bon di ko def ci mbedd mi ñëpp di ko gis moo tax xale yi léegi xam nañ lu bon ñoom ñëpp moo tax ñoom ñëpp amul kenn ku ci lu bon mujj gi sax du ko déranger jàpp nañ ni bonut maanaam ñoom nag nam leen jarale bu ñuy def lu bon du ñu la bëtu yow it boo def lu baax mu dëggut mais nii la simple voilà sauf que nag diine maanaam nattu gi daf cee bokk te ñun li dal ñu njëkk ña du ñu dal ñu njëkk ña am fii mu tollu c'est pas parce que nit ki day julli wala nit ki dafay woor wala nit ki dafay que dañuy dagg bopp bi wala que dañ koy ñaar ay paaka ay ay ay dañ dañ koy lakk muy dund wala yu mel noonu fii loolu amatul ci li gën a màgg li la mën a def mooy ngaañ la wax la mm-hmm. saaga sax dootuñu ko defete mm-hmm. c'est comme saaga sax dootuñu ko defete waxuma la leneen ñu wax rek lañ man mm-hmm. mer kontaanuñ jeex na mais loolu kay garawul <laughs> dégg nga hadith boobu imam al-Bukhari rahimahullah rek moo ko solo ci waa ashaabu kutubu sitta dina ko indiwaat hadith numéro deux mille deux cent quatre-vingt-dix-sept ak hadith numéro trois mille neuf cent cinq ma qaala mu ne baabu salaati fi masjidi suuqi maanaam buntu julli ci jàkka ji nga xamante ne euh, moom mooy masjidu suuqi moom mooy euh, jàkkay euh, marché bi maanaam masjidu suuqi maanaam lool li muy tekk moom mooy ne kon marché bi war naa mën a am jàkka lu tax ngir ne xam ngeen ni marché comme que Euh, dañoo gis ne moom mooy bërëb yi nga xamante ne mooy bërëb yi gën a texee di ci ci bërëb yi te mooy bërëb boo xamante ne nit ñi ñaare dañ fay dem ngir euh, di euh, maanaam wuruj ji naxaate gi xam nga marché loolu la wuruj ji waat li ngay wax du dëgg ah musique bi caaxaan yi daf fay bari ak yu mel noonu naka noonu marché dafa nekk bërëb boo xamante ne nit ñi bu ñu fa nekkee ñaare seen xaal day dañuy fàtte yàlla lu bari ndax dañuy nuuru ci àdduna naka noonu marché dafa nekk tamit bërëb boo xamante ne ñaa nit ñi euh, euh, maam liggéey moo leen yóbbu wala boo jënd ji lañ fa soxla demaat seen yoon loolu nag ba mu amee moo tax ndax bërëb yu mel noonu daañ fa mën a def jàkk waaw wala déet loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala nosey buntu bii ngir leeral ko ki euh, ne loolu moom la mbir mi di demee moom mooy kon maanaam te jàkka tamit ji nga xamante ne moom la def ci marché bi du ubbi ci juróomi bu fekkente ne marché bi te lu ëpp ci marché yi rawatina yu njëkk yi léegi nag moom am na marché yu mel noon yoo xamante ne moom 24 heures sur 24 day doo mais loolu ci dëkk yu mag yi la dëkk européens yi masalan kii wala occidentaux yi plutôt hmm. maanaam yooyu am na ci dëkk yoo xamante ne maanaam moom ñoom suba am ngoon guddi ak bëccëg marché bi day dox waaye bu dee euh, marché yu njëkk ya daanuñu tëj daanuñu tëj ak tamit dëkk jullit ñu bari ba léegi noonu la mel hmm. maanaam. marché yi dafa am heure boo xamante ne moom la ñuy tëj mooy centre commercial yi ak yu mel noonu dafa am heure bu ñuy tëj mhm. ci kaw loolu kon du ñu mën di julli foofu julli juróom yëpp mhm. comme que mbir mi noonu la demee nag du ñu mën a julli julli juróom yëpp loolu moom moo indi ah euh, mu moo indi kon loolu tamit mu nekk mu war a nekk questionnement mhm. maanaam mooy ndax kon jàkka euh, nan lañ koy mën a jullee bu fekkente ne jàkka ji jàkka ji ci marché bi la nekk ak it lu noonu kon muy leeral loolu mu ne euh, mu ne mu ne wa salla julli na ibnu Awn te moom mooy Abdullah ibnu Awn euh, ibnu Awn ibnu Aratan maanaam fii masjidin ci jàkk insha allah daañ ko gis insha allah moom nii daañ ko gis léegi euh, fii masjidin ci jàkk fii daarin ci kër goo xam ne yuxlaqu dañuy tëj alayhimu ñoom albaab buntu bi maanaam lii a euh, nga xamante ne daf fay leeral ne li nga xam ne moom la maanaam xanafi rahmatullahi alayhim wax wuuteeg li jumhur wax mm. te moom mooy fuqaha maliki ak shafi ak xanaabila rahmatullahi alayhim ne mën nañoo julli ahan kay jàkka mën maanaam mën nañ koo tëj maanaam tey fi mu toll yéen ci parc centre commercial bi amoon na benn euh, ñuy jullee ci suuf mm. foo xamante ne dañuy ñëw di fa julli nit ñi dañuy ñëw mais ba pare dañ koy mën a tëj ak yooyu nit ñi bu ñu bëggee julli bu ñu demee ba mat dañuy tëj bu kii bi ñun ñëpp ñu julli et cetera bu ñu paree ñu génn ak yu mel noonu hmm. yooyu loolu yu mel noonu yooyu lay wax nii maanaam ci kër goo xam ne dañuy tëj buntu bi hmm. maanaam alay mu ci ñoom albaab buntu bi hmm. maanaam yooyu noonu julli foofu loolu mën naa ne maanaam bu fekkente ne dañ koo teg nit ñi di wërwërloo jàkka ju mel noonu loolu mën naa nekk dégg nga bu ko defee nit ñi selon seen disponibilité la ñuy ñëw wala boog nit ñi buñ tukkee bu ñu dee tukki romb jàkka yi nga xamante ne dañ koy romb ci yoonu tukki yi nga xam ne kenn du ko julli tout le temps tout le temps tout le temps te am bu ñu teg lu tax ngir ne nit ñi dañuy wër-wër dañuy dem ak a dellu yooyu yëpp mën naa nekk dégg nga loolu lay leeral fii nii euh, te euh, euh, maanaam Hanafi yi nag rahmatullah ñoom bañuñu ko totalement mais dañ koo bañ su fekkente ne nit ki day. Euh, maanaam euh, euh, mbir mi buntu bi dañ koy ubbi maanaam ñoom dañoo jàpp ne mën ngaa def marché yu mel maanaam ak yu mel noonu yëpp jàkk am fa waaye il mu nekk loo xam ne ñëpp dañuy ñëw mën di mën a ñëw saa ku nekk mais warul nekk loo xam ne dañ koy tëj te loolu maanaam ci kaw loolu comme ñoom maanaam tey bu ñu ñun bâtiment bii nii masala ñu def fi jàkka jàkka joo xamante ne ñun rek am droit dugg fi loolu ñoom du baax ci ñoom mm-hmm. dégg nga mm-hmm. mu ne waaye nag. Euh, li nga xamante ne moom la ñuy xam mooy fuqaha Hanafi rahmatullah ñoom ñoo gën a flexible ci bu jamono soppeekoo. Mhm. maanaam ngir ne comme ñoo al Qadi Abu Yusuf wala ñeen rahmatullah yu bëri yoo xamante ne dañ naan lii ba baaxul mais bu jamono soppeekoo ñoom dañuy mën a adapté wu ci loolu. waaw mhm. dégg nga mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Musaddad nu mu Musarhad <laughs> nu mu Musarbal nu Mustawrad nu Murabal wala Mugharbal mhm. ah. Ah, al Abul Hasan al Basri rahimahullahu ta'ala muy al Asadi mm, ah, rahimahullahu moom mi ngi génn àdduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xam noonu lañ ko gisoon ne moom al-Bukhari ak moom Abu Dawud ñoom rek ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen sëriñ ñoom rek la nekk seen ñoom ñoo ñoom rek la nekk seen sëriñ ñi ci des ñëpp seen sëriñu sëriñ lañ muy imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i te ñoom daanaka solo wuñ ay xadisam ci lu bëri imam at-Tirmidhi benn xadis la solo imam an ñaari xadis la solo ci moom amma imam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ci moom benn euh, xadis euh, rahimahullahu taala muy euh, imam bu mag nekkoon Basra imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud rek solo ci moom lu bare bare bare te loolu day wone maanaam niñ ko fonke ak ni nga xamante ne noonu lañ ko màggale mu ne qaala nee na haddathanaa Abu Muawiya te moom mooy Muhammad ibn Khazim ad-Darir maanaam euh, rahimahullahu taala waxoon nañ la ne li tax ñu tuddee ko ad-Darir moom mooy ne dafa silma xawal bi mu amee ñeenti at euh, moom mi ngi génn àdduna 194e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk dëkkoon Kuufa bokk ci euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy siqaat yi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala mu ne mu ne an al-A'mash mu jëlee ci al-imam Ahmad maanaam kon Musaddad moom mooy waa Basra mu ne an al-A'mash maanaam Abu Muawiya ak al-A'mash A'mash mooy Sulaymaan ibnu Mihraan al-Kaahili rahimahullahu ta'ala al-Asadi muy waa Kuufa waa Kuufa moom tamit rahimahullahu ta'ala ñu naan ko al-A'mash mu ndax laaf yi ndax laaf yi nga xam ne ñoo daan nekk ci bëti Ah, lu bëri da laafir daan génn tout le temps moo tax ñu naan ko amash loolooy amash hmm. koo xam ne laafir yi génn tout le temps maanaam moo tax dañ koy tamit naan ama ngir ne mujj dundam dafa silmaxa waaye turu amash bi moo gën a siiw hmm. mu toll amash saa yoo ko waxee bari na bari na am na ñoo xam ne xam nañu amash te xamuñu nu mu tudd hmm. ndax xamuñu ne Sulaymaan la ibnu Mihraan la tudd am waaye nag ak amash moo tax loolu la gën a siiwee loolu moom moo tax eh, loolu dafa bokk ci nga xamante ne xeetu jëw la yi yi dagan maanaam mooy sooy melale nit te mënoo koo melale lu dul ci ne euh, loo xamante ne boo ko waxut maanaam sikk la waaye soo ko waxut duñ ko xam maanaam nga melale ko noonu mooy comme tey buñ nee di Moodu xam nga Moodu ne Moodu non xamuñu Moodu Moodu kuy Moodu nangam gaa ñu bëgg a xam nag kan mooy Moodu ñu ne mooy ki solo yu dand yi rek maanaam kooku <laughs> bu boobaa dañuy daal di xam ne maanaam nga ñëw di wax rek ne Moodu moom Moodu daal moom xool yu dand yi mu sol loolu jëw lay doon. waaye bu fekkente ne mënuñoo xàmmee nit ki lu dul ci niñ koy melale te melal gi moom sikk day nekk bu nekk ci moom la mhm. maanaam mu boobaa euh, day daal di mën a dagan mhm. euh, dàqante la moom mooy Abu Muhammad al-Asadi al-Kufi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu génn àdduna cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam an Abu Salih te moom mooy Zakwan as-Samman ndax daf daan dem Kufa xam ngeen ah loolu tax moom Madina la Madani la mais da daan dem Kufa ndax dafa daan yóbbu ay diw di ko fa jaayee ji moo tax ñu wax ak sammaan maanaam sammaan mooy lu niin maanaam ak zayyat mooy diw maanaam ndax daf daan yóbbu ay diw ak yu niin yi yooyu la daan yóbbu di ko jaayee ji mais zakwaan la tudd tax ñu koy wax ah, ñu koy wax ah ak sammaan wala ñu koy wax ak zayyat ngir yooyu mu doon jaay dégg nga ah, moom ah, rahimahullahu ta'ala Euh, moom mi ngi génn adduna cent unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy at bi kan génn adduna dana Umar ibn Abdul Aziz ok radiyallahu ta'ala moom année at boobu la génn adduna euh, rahimahullahu ta'ala nekkoon ci imam yu mag yi ta'ala euh, moom an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakhr sahib Rasulullah sallallahu alayhi wasallam borom yu mag yi ak ngëneel yu yi Ah, ëpp li nga xam ne moom la solo ay hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne musnadam mooy cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith ah, moom mooy li nga xamante ne moom mooy ah, musnadam imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci trois cent vingt-six hadith imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-treize imam Muslim wéetoo quatre-vingt-dix-huit hadith ci hadith Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Euh, et ci musnad imam Ahmad am na ci 3870 hadith comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon an nabi mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom mi ngi génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu kiimtaan la maanaam bokk na ci karamaam yi le fait que mu génn àdduna rek année boobu ndax da doon ñaan yàlla yàlla bu ma fekkee soixantième année bi yàlla def mu génn àdduna cinquantième année bi maanaam yàlla bu ma fekkee soixantième année bi muy at bi nga xamante ne ci la xale yu ndaw yi di yor kilifteef voilà ah te moom mooy maanaam ah, ngir euh, Zayd ibn Muawiya ah Yazid Yazid ibn Muawiya dégg nga dégg mu ne an Abi Hurayra mu ne an nabi mu jël Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na salaatul jamii' nee na mbooloo maanaam julli mbooloo gi maanaam wax jamii' maanaam mbooloo gi maanaam bu nit ñëpp taxawee ñu julli muy julli mbooloo mooy salaatul jamaa rek lay tekki maanaam taziidu yokku na ala salaatihi ci julli kenn fii baytihi ci këram. Euh, maanaam wasalaat yi ak julli gi muy julli fii suuqi yi ci biir marché am maanaam hmm. ci jaba dégg nga ci biir jaba maanaam moom wala bërëbu liggéeyukaayam maanaam nit ki nekk ci bërëbu liggéeyukaayam di fa julli wala boog mu julli ci biir néegam jàkka ji moo tax dem jàkka euh, dafay nekk lu ràññeeku maanaam di dem julli ji ci jàkka ji day nekk lu ràññeeku waaye bu moo loolu moom moo tax euh, ngant dem jàkka am na hmm. ngant gi tere nga dem jàkka am na waaye ngant gi lay tere nga moom moo ngant gi lay tere nga julli lenn dong la mooy xel tàqalikoog yow maanaam mboolem yi nga xam ne buñ ko jëlee mooy ne sam xel daa tàqalikoog yow comme lu demee nekk bu fekk la ngay nelaw wala nga xam wala nga dox jamono jooju hmm. wala yu mel noonu a ah, wala nga bañ a nekk mu kàlla hmm. wala boog yi nga xamante ne euh, moom mooy euh, jigéen ji nga xamante ne dafay gis mbërëgam wala boog mu nekk di gis gësin hmm. wala boog mu nekk nit koo xamante ne yéefér yi yii ñooy tere nga mën a julli ci waxtu leneen lu lii mënu la tere nga julli ci waxtu wi maanaam julli ci waxtu yi moom amul ngant bu la ko man lu dul yii mën a tuddal ah kanta julli def ca jàkka ja noonu mën naa am ngant ay yenn aajo yen soxla yenn mbir yu xat-xat yi yenn maanaam nga nekk ci liggéeyukaay ba wala nga nekk euh, euh, ca ca ca fag ba wala yu mel noonu ak yooyu mën nañoo nekk ngant yu lay tere julli ca jàkka ja waaye moom ja lu lay tere nga julli boo waxtu wi romb jeex tàkk loolu mu amul fenn voilà dégg nga dégg moo mu nekkoon nag julli nga xamante ne moom moo tax duwul sax beneen kat catégorie bi wala julli bi nga xam ne moom ngay julli ci mbooloo maanaam moom dana yokk ci kaw julli beneen bi ci des moom mooy julli mbooloo yamul ci rek ci dem ci jàkka doon donte dem jàkka ja moo gën te moo gën a ràññeeku julli mbooloo nag borom xam-xam yi rahmatullah mu wuute nañ ci zahiri yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne la maanaam nit ki bu euh, am mbooloo maanaam te mën maanaam mën a julli ci mbooloo julliwul ci mbooloo julli googu day day maanaam baaxul day yàqu amul baaxul am amul julli maanaam euh, ñi nga xam ne ñooy fuqaha hanabila rahmatullah ñoom jàpp nañ ne war na waaye yëggalewuñ ko ci niveau boobu maanaam ñoom jàpp nañ ne war na waaye jàpp nañ ne du maam nit ki bu mënee julli julli mbooloo te julliwul julli mbooloo dafay am bakkaar waaye nag julleem dana baax euh, te euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy jàpp jumhur te moom mooy fuqaha Hanafi ak Maliki ak Shafi'i rahmatullah ñoom jàpp nañ ni julli mbooloo dafa gën mais nag du yëggul niveau yi farata bokk na nag ci nga xamante ne moom mooy seen dalil d'ailleurs même Hanafi Hanabila rahmatullah dañ koy jëfandikoo ci kaw zahiri yi rahmatullah mooy suñu hadith bi nga xam ne dafa ne jullit mbooloo moom dana yokk ci kaw jullit kenn nit ki ci biir néegam ci biir këram wala boog ci marché ba xam san juróom wa ishrina ak ñaar fukki daraja tan ci ay daraja maanaam kon dina la weesu ñaar fukk ak juróomi daraja loolu lu muy tekki mooy ne kon ki julli ci néegam moom kese wala ci këram wala boog mu julli ci marché ba moom am na benn daraja hmm. te kon loolu li muy tekki mooy kon julleem baax na maanaam kon li nga xamante ne loolu day daal di dëgëral li nga xamante ne moom mooy li jumhur wax rahmatullahi alayhim amma li nga xamante ne am na nag ay xadiis yoo xamante ne euh, dafa wax ne euh, sab'a wa ishruna juz'an maanaam ñaar fukk ak juróomi xaaj bàcc bu boobaa nag borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ci lan la maanaam lan moo tax xadiis yi wuute noonu yenn yi di wax vingt cinq yi ci def wax vingt sept bu boobaa dañ naan la euh, borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim niñ ko firee mooy ne benn bi mooy ñaar fukk ak juróom-ñaari bokkul ak ñaar fukk ak juróom yi ndax ñaar fukk ak juróom yi loolu daraja la wax ñaar fukk ak juróom ñaari juz'u la wax ay xaaj ay pàcc mm-hmm. maanaam te daraja ak ay ak xaaj yi duñ benn maanaam euh, classification bi moo dul benn mm-hmm. bii daraja yi la mm-hmm. maanaam nit ki bu ko defee yi mu ko yu ci wàllu yàlla bokkul ak lii nga xamante ne tey buñ ko doon fay jur maanaam lii ñaar fukk ak juróom ñaari fay la loolu moom amaan na mooy li ci gën a dëgër ci Euh, ci ci ci dalil ci ci ci ci xaaj bi ci ci ci ci niñ mën baat yooyu ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, jullik suba ak jullik euh, maanaam jullik gee ak jullik suba dañoo yokk dañoo yokk wala boog jullik julli suba ak jullik gee waaw dañoo yokk muy ñaari yeneen ñaari daraja ngir ne malaaka yi le fait ñu koy teewee maanaam di wuute ci julli yi bëccëg gi am na tamit ñeneen ñu ne maanaam mooy yeneen hadith yi wax jullit tàkkusaan wala timis ak jullit suba gi mm-hmm. maanaam nga xamante ne malaaka yi dañ ñi fekki guddi gi ak ñi fekki bëccëg gi mm-hmm. ah, bu boobaa day daal di yokk muy maanaam mbir mi rek ñaar fukk la ak juróom waaye comme yee malaaka yi dañuy ñëw di ko fekkee di dem di yóbbu ak indi maanaam aka fekkante maanaam loolu moom moo tax mu yokk ñaar yooyu ëpp doole yeneen julli yi maanaam ci kaw loolu bu boobaa daal di nekk ñaar fukk ak juróom ñaar ci ay xaaj boobaa xaaj bi mooy nekk daraja bi beneen bi ci def euh, maanaam euh, yeneen yi ci def nag moom mooy ne euh, jur ñaar fukki ak juróom-ñaar yi moom mu mujj moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mujjee wax que ñaar fukki ak juróom bu boobaa bu boobaa laaj bi mooy nan lañ mën a xamee loola ngir ne bokk na ci liy wane ne nasxu maanaam nasxu bala moo mën a sax mm-hmm. il faut que mu sax ci ci Euh, da ci ci ci ak chronologie maanaam ñu mën a xam ne bii moo jiitu bee bu boobaa ñoom la ñuy tontu mooy ne ahan kay ndax nafsu en fait euh, ndax ngëneel ngëneel euh, nafsu du ci am maanaam tey te loolu qaida bu am solo voilà la la nafsa fil fadila maanaam mooy lan moy moy bu fekkente ne ñaar fukki ak juróom moom moo moom moom moom la ñu mujj moom la ñu njëkk a wax hmm. li mën a nekk mooy ñaar fukk ak juróom-ñaari la ñu mujjee wax hmm. mais mënuñu woon maanaam buñ bu ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxee ñaar fukk ak juróom-ñaar mënatuñoo wax lu gën a tuuti maanaam mënuñoo dem ba wëlbati ko daal ne ngëneel gi wàcc wàññ wàññi nañ ko nag yàlla wàññi na ngëneel ga mu defoon loolu du mën a ne hmm. maanaam li mën a ne rek mooy yokk na ngëneel gi waaye wàññi na ngëneel gi du ko def maanaam ci kaw loolu ci la ñuy xamee ni euh, ña ña maanaam kon loolu ndax ku daf ci am loolu tamit benn xeet la ci tontu yi ala kulli xaalin euh, borom xam-xam yi rahmatullah wuute nañ ci waaye amal na tontu bu njëkk bi mooy bi ñu la njëkk a wax amal na boobu mooy gën a sax mooy ne ña daraja ak juzu duñ benn maanaam juzu ci wàllu pay lay doon waaye daraja ci maqaam bi mu lay yéegi la maanaam ci niveau yi mu lay mën a euh, yéegi échelon yi ngay mën a jéggi ci yoonu yàlla boo dee julli ci jàkka ji boobu ñaar fukk ak juróom la waaye bu dee buñ boo ñëwee ñu fay la tamit ñaar fukk ak juróom-ñaar la la la la la kii di ëppalee ci fay gi mooy ci côté Tiyaba moom ñaar fukk ak juróom-ñaar la lay ëppalee ndax Tiyaba ak maqaama yi duñ benn nit ki yàlla mën na koo defal ay Tiyaba jox ko Tiyaba effacé koy bàkkaar ba pare euh, mbir mi du ko yëkkati yenn makaama yi. ngir ne makaama yi day aju lañ rek ci yenn doxalin yi ci yenn ci nit ki ci boppam yeneen bi sallallahu alayhi ne kii rafet jikko dana am maqaama yi kay julli di ak woor kii saxoo di julli ko woor hmm. maanaam te pourtant julliwul wóorut waaye day am maqaama yi kooka hmm. voilà euh, loola euh, ak yu mel noonu donc loolu moom loolu noonu maanaam kon amaan na loolu moom li nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër wallahu ta'ala a'lam mu ne kon nag fa inna li wér boor mooy ahadukum ahadukum kenn ci yéen maanaam kon lii boo xoolee imam al-Bukhari rahimahullah lii yoo tax mu indi ko maanaam ne kon jàkka ji marché ba dañ fay mën a julli naka noonu bërëbu liggéeykaay bi dañ fay mën a julli julli mbooloo nag waaye xanaa bi lay rahmatullah am na benn mbir buñ ci yokk mooy ñoom jàpp nañ ni julli mbooloo jàkka jee duñ du jàkka je moom mooy li ca ràññeeku foofu lañ wuuteeg ñeneen ñi ci def maanaam xanaa bi lay ñoom dañ ni farata waaye nag dem jàkka ja du farata ñi ci def nag ñoom dañ ne waaye dem jàkka ja dafa ràññee maanaam ngi gis ne euh, foofu la ñu la ñu wuutee dégg nga mu ne fa inna li wér boor mooy ahadukum naka kenn ci yéen tawat tawadda abu jàppoo fa ahsana mu rafetal wa ataa mu daal mu rafetal maanaam mu rafetal njàpp na wa ataa mu dikkee al masjida jàkka ji maanaam nga gis ne kon moom mbooloo mi muy wax jàkka ji moo ko tax a jóg hmm. loolu moo tax mbooloo mi ci cosaan jàkka ji la hmm. donte. donte euh, boo leen amee mbooloo comme ni imam Ahmad waxoon rahimahullah bu dul jàkka ji tamit mën boo amee mbooloo mën ngeen a julli te bu boobaa da ngeen di am tiyaaba yi ñu julli ci mbooloo mi waaye doo am tiyaaba yi ka dem ci jàkka ji parce que jàkka dox bi ngay dox ak jéggi gi et cetera ba pare bërëb ba ak yu mel noonu yooyu yëpp dafa am tiyaaba yoo xamante ne loolu ki nekk ci këram jullee fa wala ki nekk ci marché bi jullee fa donte mbooloo lañ loola ah du du am gëneel googu beneen bi ci moom mooy ne euh, fuqaha u Maliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo tegtaloo xadi ci xadis bi ne euh, ja jàkk maanaam mbooloo yu gën a maanaam mooy euh, boo leen xasee ba nekk ñaar ngeen julli seen mbooloo ak ñu nekk junni ñooñu gën a lante wuñ mm-hmm. maanaam ñooñu gën waaye nag fuqaha yeneen ñi ci def rahmatullah alayhim maanaam moom mooy fuqahaa xanafi xanafi shafi'i ak xanaabila rahmatullah ñoom jàpp nañ ne ahan mbooloo yi gën a lente nañ te loolu amaan na moo gën a dëgër insha allah ngir ne ci riwaaya hadith bu nekk ci imam euh, bu Sahih imam Ibn Hibban rahimahullah daf ne euh, lu mbooloo mi gën a bëri moo gën a ti maanaam kon dañuy gis ne mbooloom mi ñu gën a bëri moo gën que mbooloom mi nga xamante ne moom mooy bu gën a tuuti bi dégg nga mu ne ah, mu ne kon nit ki bu fekkente ne dafa jàpp ba pare rafetal jàpp li maanaam kon loolu benn sarta ngoog jàpp na waaye ñaareel bi mooy na rafetal jàpp li hmm. waataa mu daal di dikkee al masjida muy ñaareel bi waaye nag laa yuridu namul ci jëm ci jàkka jooju illa salaatu lu julli maanaam loolu moom mooy ne waxtu julli moo ko tax a jóg waaye su dul moo dem jàkka maanaam yéene yeneen yéene maanaam mooy indiraajul niyya mhm. loolu mën na cee nekk moom mooy maa ngi dem fas yéenee taseeg mbokk jullit ñi maa ngi dem parce que taseeg jullit ñi tiyaaba daf ci nekk mhm. maanaam maanaam mooy dalay yokk sa wàllu yàlla tamit mhm. maanaam naka noonu maa ngi dem ca jàkka ja ah, ngir ne kër néegu yàlla laay dem maa ngi dem di ziyaare ji yàlla ca néegam ba muy beneen yéene maa ngi dem ci jàkka ja ngir i'tikaf fa maanaam toog fa i'tikaf ah, loolu muy nekk beneen yéene ah, ngi dem ngir taseeg ngir Ah, di saafonteeg sama mbokku jullit ña foofa loolu mu nekkaat beneen yéene ma ma maa ngi fay dem ngir mën a <coughs> ah, maanaam lu mën fa sikar mën toog et yëpp mu yeneen i waaye fii dafa ni garra yëkkatiwu ko lu dul julli moom mooy ne ah, mooy élément principal maanaam moo julli mooy li d'abord li ko njëkk a yëkkati yeneen yi yëpp dañ cee tegu hmm. maanaam loolu loolu la loolu lay tekki mu ne walam yaxtu te maanaam mu ne lam yaxtu du jigi xatwatan benn jiigu illaa ndera rafaahu dana ko yëkkati allahu bur yàlla biyaa ci moom daraja tan ab daraja lii nag la ki toog maanaam ñi toog fii ci kër te nekk mbooloo lii lañ dul am mooy duñ mën a mooy ne eh, jéego bu mu jéggi yàlla da ko ci yëkk yëkkati daraja mm-hmm. waxatta mu daal koy faral an hu wëllim ko xati'atan ab maanaam ak ñaaw kéef mm-hmm. maanaam mu faral ko ci bàkkaar bu mu defoon xattaa mbéte yadduxu la mu dugg almasjida jàkka ji boobaa kii gën a sori jàkka ji ah mooy ëpp tiyaaba waaye ndax loolu moom mooy ah, sawaabu ala qadari nasabuk li yent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidat Aisha radiyallahu anha say tiyaaba day tolloo day askanoon teg say coono maanaam day proportionnel ak coono yi ngay rek hmm. waaye nag bu boobaa laaj bi moom mooy ndax dëkk ci wetu jàkka ji moo gën wala sori jàkka ji moo gën bu boobaa hmm. bu boobaa li ñuy tontu mooy ne li yenente bi la mu def moo gën te moom mooy daal dëkkoon ci wetu jàkka ji moo gën sori maanaam sori jàkka ji moo ëpp ay tiyaaba hmm. waaye euh, jege jàkka ji moo gën loolu loolu loolu teqantal bu mat a bàyyi xel la hmm. euh, lu yenente bi def sallallahu alayhi wasallam ala kulli xaalin lu mu def yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo nekk imaam ak nodd mu bu gën nekk imam moo gën ànd ak ngëneel yi ñu wax ci nodd yépp nekk imam a gën ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la woon te du woon nodd naka noonu euh, euh, maanaam yooyu loolu qaida la boo xamante ne lu mat a loolu moom moo tax ki nga xamante ne masalan tey euh, dafa am day masalan moom bu bu ko nattu yi du metti ci moom ak ki nga xamante ne bu nattu yi dalee dana metti waaye day muñ ban moo gën bu boobaa ki nga xamante ne du metti ci moom kookoo gën mm-hmm. waaye kële mooy ëpp tiyaaba mm-hmm. comme ki nga xamante ne mooy jàng alxuraan mm-hmm. te jàng alxuraan di gaaw du amu ci jafe-jafe kooku moo gën ki nga xamante ne moom day jàng di am jafe-jafe waaye kii jàng di am jafe-jafe mooy ëpp tiyaaba kooku ëpp tiyaaba mais kee wa gën maanaam loolu foofu ñu am différence maanaam ki nga xamante ne tey euh, amul tentation ci bàkkaar maanaam mooy yàlla bi amul ci benn tentation kookoo gën ki nga xamante ne day am tentation ci bàkkaar bi waaye bàkkaar bi moom waaye nag dina résister ba bàkkaar bi du ko def mm-hmm. maanaam kii kii kii résister noonu mooy ëpp tiyaaba mm-hmm. waaye nag kële moo gën ki nga xamante ne moom bàkkaar bi sax du ko tante kookoo gën maanaam loolu tax différence am na entre ëpp tiyaaba ak gën mm-hmm. moo tax gën a looloo tax gën a def lu bari maanaam jëf ju bari tegtalewul ak ngëneel tegtalewu ko. mu nekk ci diggante lële ak maye tamit. diggante lële ak maye. waaw loolu tamit wax nañ ko ci ci wàllu leble ak maye waaye euh, xaqiqatan euh, loolu masala boobu de dese na dëgër voilà loolu dese na dëgër ndax ki nga may mu ala kulli xaal moo gën nga lebal hmm. ki nga lebal moo gën nga may nga may nit ki nga am soxla ma may la ma lebal la téeméer moo gën ma ne ma ma ma may la téeméer a gën ma lebal la téeméer ndax bu ma la mayee téeméer euh, non seulement damay faj sa aajo waaye euh, euh, ah, yow dara waratu la voilà amatul contrepartie dégg dégg nga loolu yooyu noonu yooyu ay teqantal la yoo xam ne nag mat naa bàyyi xel waaye nag fii mu ne nag euh, bu boobaa yàlla dana ko yëkkati ci ay dara daraja ci loola ba pare faral ko ci ay bakkaar xataa mbéta yat xula mu dugg almasjida jàkka ji wa iza daxala su duggee nag almasjida jàkka ji booba ba tey tiyaab affaire bi du jeex de kaana day daal di nekk ci ci biir julli mm. maakaana feek mi ngi nekk ne tax bi su moom julli moo ko té moo ko téye mm. maanaam feek maanaam bu ko see dugg ci jàkka lii nag moom mooy ka jiitu ca jàkka ja kooku ëpp nga leen mooy parce que kooku day am fayu ak daraja ki nga xamante ne moo nekk ci biir julli fekk jullee ko fa téye voilà hadith bi insha allahu taala wàll gi daañ gis euh, li ci nekk ci ngëneel ci hadith Zul Yadayni bi insha allahu taala daañ ko gis mhm. dégg nga mu ne wata salli te mu julli yaani maanaam li muy tekki mooy yi ci moom al malaikatu malaaka yi maanaam malaaka yi dañuy julli ci moom maadaama feek mi ngi sax fii majlis yi ci jotaayam alladhi bi nga xam ne yu salli mi ngi julli mi mi ngi jullee fii ci moom maanaam bu jullee tamit ba toog maanaam day julli ñaar rakka toog toog di xaar feek mi ngi sax foofa malaaka yi dañuy julli ci moom naan allahumma yow buur yàlla mi ci tur yu rafet ak melo yëkkati ko yéex wër yu rafet ak melo yëkkati ko waaye tamit loola da koo dëral ci beneen sart maa feek lam yoo xam des tojolul fii foofa hmm. maanaam lii tamit gisoon nañ maa buntu bi ak li nga xamante ne moom la maanaa bi di eh, tegtale hmm. eh, gisoon nañ ko ci suñu jotaay weesu wa lillahi alhamdu wal gisoon nañ ko xadis numéro quatre quarante cinq hmm. eh, xadis bi imam al-Bukhari inshallah dana ko indiwaat maam gis indiwoon na ko xadis 445 dana ko indiwaat xadis numéro 647 dix-neuf ak trois mille deux cent vingt-neuf ak quatre mille sept cent dix-sept euh, imaamu Muslim indi na euh, hadith numéro six cent deux benn yoon ak six cent quarante-neuf juróom ñaar yoon imam Abu Dawud as-Sijistani indi na ko hadith numéro quatre cent soixante-neuf ak cinq cent cinquante-neuf imam at-Tirmidhi indi deux cent seize trois cent trente ak six cent trois imam an-Nasa'i indi quatre cent quatre-vingt-six sept cent cinq 733 ak 838 imam Ibn Maaja indi ko hadith numéro 281 774 787 ak 7 ak 799 imaamu Maalik indi na ko hadith numéro 69 175 342 441 444 amma imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare bare la ko indi rahimallahu al-jamii' mu ne baabu tashbiikil asaabi' fil masjidi wa ghayrihi buntu baabu buntu tashbiikil asaabi' maanaam di roofalante ay baaraam hmm. ah, fil ah, fil mas fil fil masjid ci jàkka ji wa ghayrihi ah, ak yeneen ndax lii boo gisee imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko hmm. mooy dafa am hadith yoo xamante ne dañ koy dañ koy tere maanaam dañuy tere di roofalante ay baaraam waaye nag loola hadith yooyu noona ñu ngi ci soit yenn yi wéruñu yi ci des tamit ci biir julli la ñuy maanaam nekk ci biir julli def nii say baaraam rooxalante ko nii comme nii hmm. loolu dañ koy tere ci biir julli waaye nag nekk ci biir jàkka ji def ko wala boog nga di ko def ngir acte bu war a war maanaam même boo nekkul ci biir jàkka ji ngir mbir moo xamante ne moo waral nga war a mën a def nii comme ni ñu koy gisee ci hadith yi di ñëw insha allah maanaam rooxalante ay baaraam loolu terewuñ ko waaye dëgg la nekk ci biir julli rooxalante ay baaraam nii maanaam day daal di dugg ci xeetu bopp ak ak yëgadi ak ñàkk a dëgg-dëgg gëdd gi nga xam ne moom la julli gi laaj ak li nga xamante ne moom maanaam mooy taxaw gi nga war a taxaw temm ci sa kanam borom subhaanahu wa taala moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii ngir leeral ngir leeral masala boobu ma mm-hmm. qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab la haddathana Hamid ibn Umar te moom mooy Hamid ibn Umar ibn Hafs ibn Umar ibn Abdullah ibn Abi Bakra uh, as-Saqafi ah ñoo am ñu Abu Bakr la radiyallahu ta'ala Abu Bakr rek Abu Bakr sahaaba yëpp moom rek moo ci tudd Abu Bakr Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bokkut ak Abu Bakr dégg moo tax ja deefu leen a jaawale comme moom mooy Abu Abdurrahman al-Basri ah, naka noonu nekkoon ah, nekkoon na qaadi ah qaadi la woon ca Euh, euh, ci taabi'i taabi'i yi la bokk bokk ci siqaat yi mm-hmm. euh, dégg nga mujj gi nekkoon na buur itam moom Haamid ibn Umar imam al-Bukhari ak imam Muslim ñoom solo nañ ci moom ñoom ñaar ñoom ñoo solo ci moom te kenn doxul seen diggante maanaam ñoom ñaar ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñoo solo ci moom mm-hmm. ak Ibrahim ibn Abi Talib an-Naysaabuuri ak al-Husayn ibn Muhammad ibn Ziyad Qabbani ak uh, Abul Haysam ah Khalid ibn Ahmad al-Bukhari ak Abdul Malik ibn Hawzat ibn Khalifat al-Bakrawi ak ñi ak Yaqub ibn Yusuf al-Kirmani ñii ñoo solo ci moom maanaam ñi solo ci moom mu mooy ñi. Ah, imam Abu Hatim tudd na ko dégg nga moom ci siqaati rahimahullahu ta'ala comme niñ ko gisee mm-hmm. ah, dégg nga. mu ngi génn àdduna 233e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy an Bishr te moom mooy Bishr ibn al-Mufaddal ah, ko moom gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu rahimahullahu ta'ala mooy Abu Isma'il ar-Raqashi al-Basri rahimahullahu ta'ala moom lañ la waxoon ne ah, imam ah, Abu Dawud ci la doon wax nañ imam maanaam imam yëpp wax nañ ci seen hadith njuumte am ci ba mu def Eh, ibnu Ulayya ak Bishr ibn Mufaddal bi rahimahullahu ta'ala rahmatullah alayhima eh, da daan moom moo doon julli ñeenti téeméeri rakka par bés maanaam di di woor bés di dog bés dégg nga voilà moom moom imam la bu mag rahimahullahu ta'ala ah, moom mi ngi eh, Eh, nettalee ci baayam mooy al-Mufaddal boobu rahimahullahu ta'ala ak Humayd at-Tawil ak Muhammad ibn Munkadir ak Khalid al-Khazza ak Yahya ibn Sa'id al-Ansari ak Khalid ibn Zakwan ak Dawud ibn Abi Hind ak ibn Abi Aruba ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahima rahmatullahi ala al-jami' muy waa Madina yi lu mu solo wee waa Basra la mm-hmm. eh, rahimahullahu ta'ala Euh, euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom ñu bëri mooy Abul Walid at-Tayalisi ak imam Musaddad ah, ak euh, Yahya ibn mm, Yahya ak Bishr ibn Mu'adh al ak Ziyad ibn Yahya al-Hassani ak ah, imam Ali ibn al-Madini rahmatullah ala jami ak ñeneen ñoom mooy comme ku mel ni imam Ahmad ibn Hanbal ak Nafir ibn Ali ak ñooñu rahmatullah ala al-jami' ñooñu ñoom ñoo solo ci moom mooy génération boobu noonu mm-hmm. Euh, moo tax imam Ahmad ibn Hanbal moom moo doon wax naan maanaam mooy damu ne dama mar làmminam maanaam euh, euh, dégg nga nee na Basra dama fa dugg cent quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma fekk fa maanaam moom laa gis ni maanaam ne ne maanaam al dëgër ci moom la la la raay ba téene ci dëgër ca Basra mooy seen imam dégg moo tax Ah, ba ma fa duggee cent quatre-vingt-six ma mar la am wax maanaam mooy man man man lépp lu mu jàngale mu jël ko mm-hmm. dégg nga <laughs> laata muy génn dégg nga mm-hmm. moom mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-sept wala boog cent quatre-vingt-neuf année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. ah, li nga xamante ne nag moom la imam ah, Az-Zahabi toxal mooy cent quatre-vingt-sept donte comme ñu ko waxee am na mu toxal cent quatre-vingt-neuf année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathanaa Aasim te moom Aasim ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ah, muy ah, al-Umari ah, al-Adawi radiyallahu ta'ala anhu dégg nga moom muy koo xamante ne tam maanaam mooy di ñi waa kër gu baax lañ radiyallahu ta'ala anhum maanaam li ëpp ci ñoom nag maanaam imam Yahya na Ma'in ak la muy li muy li muy xam ngeen Yahya ibn Ma'in rahimahullah loolu yaakaar naa dañ koo fàttee wax maanaam moom bu ni nit ki wérut loolu taxul terewul nit ki wir ngir ne dafa dafa tànk waaye moom nee na kii wér na imam Abu Hatim ar-Razi rahimahullah moom moo ne siqatul la ba'sa bi maanaam ku dëgër daal ah dara nekkul ci mbiram ayut ah, dégg nga comme niñ ko waxe woon euh, bu ñuy xool maanaam lu ëpp ci solo ci moom daño wax ne siqa la hatta imam Ahmad ibn Hanbal imam Az-Zahabi imam Abu Dawud imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah al-jami' al-Hafiz Ibn Hajar moom mu ne siqa rahimahullah ta'ala Ibn Hajar comme niñ waxe moom bu waxee moom waxam mooy wax ji rahimahullahu ta'ala Asim ibn Muhammad moomu nag euh, moom euh, mi ngi solowee ci baay maanaam ci baayam ah dégg nga moom euh, ak ci Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi ak ci frère am bi nga xamante ne moom mooy Waaqid moom frère am la ñi soloo ci moom nag moom mooy Abu Nu'aym mm, ah, ak moom mooy al-Fadl du Dukayn Abu Nu'aym ah, ak Abul Walid ak Ali ibn al-Jad ak Ahmad ibn Yunus ak Ismaïl ibn Uways ibn Abi Uways mooy ah, ak ñeneen rahmatullah ala al imam Abu Hatim ak ñeneen wax nañ wér nañ ay xadisam ñu ngi ci saxiix ñaari saxiix yi ah, rahimahullahu taala loolu moom moo wax ji nga xamante ne moom lañu wax ne képp koo xamante ne Aasim la tudd rek wax maanaam xadisam dëgërul loolu wax jooju matu ta bàyyi xel mi ngi génn àdduna nag cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom mu solo ci magam bi mooy haddathana mu ne nettal ñu Waaqid te waxoon nañ ko maanaam moom frère la mooy doom mooy Waaqid ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdullah ibn Umar ibn al moom Waaqid rahimahullahu ta'ala comme ni am na moom surtout Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu imam al-Bukhari ak imam Muslim ak imam Abu Dawud ak imam Nasa'i ñoom ñoo solo ay xadisam amma ah, ñoom ñoo solo ay ay xadisam ah, amma Asim ñoom ashaabu kutubu sitta solo nañ ci moom hmm? ah, dégg nga mu an abi mu jële ci baayam te baayam moom mooy Muhammad ibn Zayd ibn Abdullah daqantal nekkoon Abu Abdullah muy ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu jami'an ah, dégg nga maanaam ngay gis ne waa kër Seydina Umar ñoom ñoo solo hadis bi radiyallahu ta'ala anhu maa ah, dañ koy wax Abu Abdullah dañ koy wax Abu Asim hmm, mu nekk tam ci siqat tabi'in yi ah, rahmatullahi ala al-jami' moom tamit ay hadisam ñu ngi ci kutubu sitta mune ne an mu ne an ibn Umar te moom sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma sahaba Yonent bi sallallahu alayhi wa di al-Asari radiyallahu ta'ala anhu euh, mi ngi gane adduna benn at ginnaaw bi ñu yebalee Yonent bi sallallahu alayhi dugg dugg ci l'islam bi mu amee juróomi at ah dégg nga mi ngi génn adduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy muksiruna yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee gisaat ko ah, moom mi ngi am deux mille six cent trente hadith ñooy moom mooy musnadam ah, comme imam al-Bukhari imam Muslim bokk nañ cent soixante-huit hadith solo ko imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-un hadith imam Muslim hmm, mu ne waaw wala boog ibn Amr maanaam dafa dañoo juum mu dafa dafa dafa dafa dafa sikki sàkka waaye dañ gis ne wax ji ci sayyidina Abdullah ibn Umar la jóge radiyallahu ta'ala anhu maanaam ki nga xamante ne moom moo juum nag moom mooy ñi ci kaw ñi ci kaw ci la juum te gi ne waaye nekkut ci waa kër sayyidina Abdullah ibn Umar te insha allahu taala dañ ko gis maanaam du Asim euh, maanaam Bishr Bishr du du ci Bishr mais Hamid ibn Umar la Hamid ibn Umar moom mooy sëriñu imam al-Bukhari foofu la juum te gi dañ ko gis nag ci hadith riwaaya bi nga xamante ne moom mooy beneen riwaaya bi muy indi insha allah ci di wane ne ki nga xamante ne moom moo solo hadith bi moom mooy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amma ibn Amr bi nga xam ne moom la wax maanaam ngir na dafa jaawale ibn Umar la dégg wala ibn Amr mais ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sam ah ibnu Hafiz ibnu Ka'b ibnu Lu'ay muy muy foofu la bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy Ghalib dégg nga moom mooy Abu Muhammad dañuy wax Abu Abdurrahman wala Abu Nasr moom mi ngi génn àdduna 63 dañuy wax 73e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom mooy njëkk a dugg ci l'islam baayam Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu moom baayam moom mi ko magee rek fukki at c'est comme si dafa la moo tax mu ne aw moo tax waaw looloo tax hmm. ndax dañoo jàpp ne xadis bi ñaari xadis la hmm. moo tax mu mais sikki sàkk la ah, waaw sikki sàkk la hmm. dégg nga nga mu sayyidna Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu moom moo njëkk a tuub maanaam moom baayam fukki at benn la ko mege léegi wax nañ ne sax fukki at ñett wala boog fukki at ak benn daal moom gën a dëgër ci loolu la ko mag maanaam mooy bàyyi daa teel nekk mu kallaf dégg ba noppi nag teel a takk soxna mi ngi génn euh, moom euh, euh, musnadam mooy sept cents hadith moom sayyidna Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu sept cents hadith muttafaqun alayhi juróom-ñaar la imam al-Bukhari wéetoo ci juróom-ñetti hadith muy Muslim wéetoo vingt hadith mm-hmm. moom euh, moom yéen a ngi fàttaliku Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dañu woon bu amee kenn koo xamante ne moomu ëppalee mooy moom la waaye loolu gis nañ ni xaqiqatan diggante sept cent ak cinq mille trois cent soixante-quatorze sore woo nañ loolu voilà waaye nag loola la ko waral comme niñ ko gise woon mooy ne am maanaam yaakaar naa fii lañ ko tontoo ci Sahih Bukhari lañ ko tontoo tontu ba kon matut ñu ci dellu si waat mm-hmm. dégg nga mu ne mu ne mu ne lan mu ne sabbaka maanaam roofulante annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam asabiahu ay baaraamam euh, wax jooju nag li ñuy tekki insha allahu taala dana ko indiwaat ci kanam maanaam di la wax lan moo tax mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam roofulante na ay baaraamam mu ne wa qaala wax na maanaam Aasim ibn Ali te moom mooy Aasim ibn Ali ibn Aasim ibn Sayd maam sëriñu imaam al-Bukhari la mm-hmm. rahimahullahu ta'ala muy Abul Husayn dañ koy wax Abu Hasan ah, at-Taymi al-Wasiti rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent vingt et un ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Euh, ñi nga xamante ne moom euh, siqaat la imam al-Bukhari moom moo soloo ci moom moom rek moo soloo ci moom directement ah ci waa xaabu kutubu sitta ci leen solowul ci moom maam nikk ci sëriñ bi kenn sëriñ imam al-Bukhari kese la ndax di mu teel a yéex a génn di mu de a génn àdduna deux cent ne ma ne imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja soloo nañ ci moom imam Abu Dawud ñoom ñoo soloo nañ ci moom ci seen Sahih ci seen Sunan imam Abu Dawud solowul ci moom ci sunanam waaye nag dégg na ci moom ay xadis yu bëriwul dégg nga euh, euh, Abul Husayn ibn al-Munadi na rahimahullah nee jotaayam ca Baghdad daan na am téeméeri junni nit maanaam cent mille personnes yu daan fekk ay jotaay xam-xam moom Ali ibn Asim bi ah eh, voilà gis ne kon sëriñ bu mag foofa mm-hmm. waaw ci deux cent vingt et unième année bi ci weeru rajab weer wii ñu ne ci la génn adduna rahimahullahu taala rahmatan wasi'a mu ne xaala haddathana Asim ibn Muhammad waxoon nañ ko léegi mooy ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab mu ne radiyallahu anhu mu ne sami'tu dégg naa hadha al-hadith lii min abi ci sama baay te moom mooy Muhammad ibn Zayd falam ah ahfaz ahfazu waaye mokkalu ma ko woon fa qawwamahu mu daadu ma koy mu lii ñeel ma Waaqid muy Waaqid ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' maanaam nga gis ne li tax mokkut gis nga maanaam sikki ah, sàkk gi ci kon Aasim la ne ci Aasim ibn Muhammad la ne ah? ndax moom moo ne dikkoon naa ko ci sama baay waaye sama baay waaye ti tiiw ko woon bu baax waaye ki ma ko taxawal ki ma ko jubalal moom mooy waaqi moo tax sikki sàkk gi ñaari possibilités yëpp am na mooy ne mën na nekk ci asim bi mais mën na nekk tamit ci euh, Hamid ibn Omar comme niñ ko waxe woon ndax fii moom mokkal na ko maanaam fii ginnaaw gi mokkal na ko ci waaqit muy muy mu ne an ab mu jëli ko ci baayam maanaam loolu tamit moom mooy ne isnaadul aali ak isnaadul nazil maanaam mooy càllale gi mën naa gudd niki noonu mën naa gàtt mm-hmm. waaye euh, bu fekkente ne càllale gu gudd gi téyi woo gu gàtt gi téyi woo ko bu baax nga jëli ji càllale gu gudd gi wàññiwul dara mm-hmm. da nga noo xaala mu ne kon nag sameetu dégg naa abi sama baay nee na wa huwa te moom yaqulu mu naan xaalan wax na abdullahi maanaam baayam non non maanaam euh, dégg kan maamam maanaam déedéet Abdullah ibn Amr ibn al-As voilà radiyallahu anhu voilà maanaam ci Abdullah ibn Amr ibn al-As la ko déggee voilà maanaam moom dafa jàppoon ni xëy na Abdullah ibn Omar la mais ndegete ci euh, beneen keneen ki la ko déggee moo tax mu ne Abdullah ibn Amr nee na mu daal ibn Amr la wala ibn Omar la maanaam moom ñoom ñoo jaawale mais si si Abdullah ibn Amr ibn al-As la ñu déggee hadith bi hmm. radiyallahu ta'ala mu ne noo qaala nee na rasul qaala wax na rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na ko ya Abdullah ibn Amr hmm. maanaam kon léegi leer na ne ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala wax nañ ko léegi mu ne kayfa ana naka bika ci yow iza baqita soo nekkee fii ci ñu doyari minan naasi di ñu bi hada ci maanaam yow ay way boo nekkee fii des fii yaag yaag ay nit ñu rek ana ana ana ngay def xadis euh, bi am na am ci def ah hmm. am na lu ci ah. parce que parce que yamut yamut fii ci Sahih ci Sahih al-Bukhari hmm. si si parce que parce que nusx kii bi ñu yor ñun nusx nusxa bi ñu yor hmm. indiwul li def ci xadis bi déedéet nusxa bii ñu yor indiwul li des ci hadith bi waaye euh, xaqiqatan ko imam al-Bukhari yi rahimahullah ni mu ñëwee yow yaa ngi moom ah ankay non am na am na hmm. non am na leneen lu ko ndax ndax ci la ci la ci la ci la defee nii loxoom maanaam maanaam ba mu ko tontoo moo tax li ci kaw hmm? si lu mu lu mu lu mu wax. Ah. ci la ko nekk daal ni ko ci la ci la roofalante baaraam yi. waaw man gisul naa ci leneen de <laughs> hmm? waaw imam Bukhari indi waat waaw non non non hadith bi ki na am na lu des ci la yeneen ci i hadith bi am na lu des insha allah taala jotaay bi di ñëw dinañ ko taxqiq insha allah parce que ci kiiwu imam Abu Dawud uh-huh. dafa wax ni uh-huh. min an-nas qad marijat umuduhum wa amanatuhum waaw kay fa kaanu hakada wa shabbaka bayna waaw kay fa qaalu voilà wa kayfa bina ya rasulallah voilà moo tax ci téere ci nusxa bi kii say mancheh yo daf cee bind ni wa wasalahu Abu Dawud non non mais mais loolu imam al-Bukhari mënul wax wasalahu Abu Dawud ñoom ñoo ko ci yokk c'est sûr non en ko bind ah dañ ko cee bind pour wane ni. d'accord mais imam. voilà li yor ah waaw motul nag léeg-léeg sàmmka ah. ah mm. si man man nag dafa mel ni dama ko gisoon ci ci ci Sahih Bukhari moo tax. Ah. waaw da loolu mais dinaa dinaa dinaa dinañ taxqiqaat mbir mi xool ba xam eh, dëgg-dëgg parce que man dama mel ni ku gis ci Sahih Bukhari rahimahullah ah. insha allahu taala kon dañ ko bu jotaay bii di ñëw ah taala dañ ko leeral waaye dëgg dëgg lii moo ci tegu effectivement li nekk ci sunu moom daal mu ne <coughs> dégg nga mu ne mu ne ba mu ko waxee ni ko eh, naka ngay def ci jamono joo xamante ne nit ñu doyee di rek ñoom ñoo fi nekk mu ne xat dëgg-dëgg ay nit la ñoo xam te mari marajat Ah, dafay firéeku day feeñ ficc ficc ficceeku uhuduhum seenu kóllëre wa amaanaatuhum ak seeni wóllëre waxtalafu ñu daal di wuute fa kaanu ñu daal di nekk hakaza ni maanaam mu tàqalikoo dégg nga ñu féewaloo mooy nit ñoo xamante ne mënuñoo am kóllëre duñ jàpp dara mënuñoo jàppante ci dara seen kóllëre seen wóllëre yëpp la ñuy la ñuy firi boo tasee nit ñu mel noonu ana nan def mu ne wa sabbaka maanaam wa shabbaka mu daal di euh, daal di ah daal di fasante ah daal di fas daal di roofalante waaw kay bayna sabi'i ci diggante baram fa qaalu ñu ne ko wa kayfa ana naka bina ci naka la ñuy def ya rasulullah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala mun a ta'khuduna bu boobaa xam ngeen ni ngeen di def da ngeen di jël da ngeen di jàpp maa loo xamante ne taarifuna mu ngeen ko jàpp leen li ngeen xam ci seen diine wa tazaruna bàyyi leen maa lépp loo xam ne tunkiruna da ngeen koo sib maanaam mooy lépp loo xamante ne xamoo leen ko waa tunkiruna xamoo leen ko ci diine ji ni lii diine la gaa yi nag dinañ dugal yu bari ci diine ji di def rek mooy bidaa yu bari yi ak caaxaan yu bari yi yépp tuddee ko diine yéen nag bu leen ci topp dara jàpp leen rek li ngeen xam li ngeen di ngeen bàyyi ko wa taq wa tuqbiluuna te ngeen dëgmal ala amri xaafatikum ci si ci mbir ala amri ci mbir xaafatikum ña nga xam ne ñoom ñooy ña jagoog yéen maanaam mooy seen waa kër yii ñi ñi ngeen nekkal seen euh, cercle bu restreint bi ñooñu lii concerné ñooñu rek nekk lañ ci wa tazaruuna te ngeen bàyyi am amra amatikum mbiru ñi nga xamante ne mooy masse bu mooy ñëpp mm-hmm. maanaam bu boobaa yow euh, public bu général bi wala nit ñi ñëpp. dootoo leen toppatoo te loolu lu lu mat a bàyyi am na benn fu nit ñi di yegg ci eh, te moom moo solo woon xadis boobu tamit beneen bi moom ne ra'ayta hawan mut mm, eh, nakaw sax iza iza iza ra'ayta mm, subhaanallah mm. teewlootuma xaqiqatan kii bi mais mooy dafa am xawan muttaba wa euh, wa soxan mutaa soxan mutaa iza ra'ayta soxan mutaa wa hawan muttaba wa i'jab kullu bi ra'yin bi ra'yi fa alayka bi khafati nafsika voilà voilà euh, su ma juumul am na dunyan Euh, mais baat bi moo moomu rëcc maanaam mooy fi muy waxee naan soo gisee soo leen demee jamono joo xam te ne da gis àdduna boo xam te nit ñi àdduna dañ dëgmal nga gis ñu maanaam ñu nay ba nayee sax def lu baax ñu topp lool nga gis ñu nekk seen bànneexu bakkan yi rek yitteel leen ba pare kenn ku ci nekk say gis-gisu bopp rek moo la yéem maanaam moom moom nga doyloo bu boobaa maa ngi lay digal nga yem ci sa bopp te nga bàyyi nit ñi maanaam nga yem yow ci sa bopp nga jéem a lijjën ci sa bopp fexe nooy mucc nit ñi bu ñu demee ba roofaloo tamit nekk ci yu ci ci bon yi ñu nekkee roofaloo ci maanaam mel ni ku ñu looluy dëgg yow téyil li nga xam ci sa diine lépp loo xamante ne leeru ci diine lënt na lëndëm na bàyyi loolu la xadis bi di wax voilà comme ni nga ko waxee imam imam al-Bukhari indiwaat na xadis bi imam Abu Dawud moom moo ko indi xadis mooy quatre mille trois cent quarante quatre mille trois cent quarante trois incha allah suñu jotaay bi di ñëw incha allah daañu gën a kiiwaat taxqiq bi parce que daan dama am dëgg-dëgg kii ne imam al-Bukhari indi woon na ko mm-hmm. waaw rahimahullahu ta'ala